c'est normal ñu naan ko nga ñëw taxaw ne Muhammad kese taxaw jàll saa nga julli ci moom saa amul dara luy wane ak màggal te borom bi moo ñu ko jàngal Muhammadun tekki rasulullah waaw Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam mu ah Seydina Muhammad oo mu ne rasulullah yaa ayyuhan nabiyyu lima tuharrim waxu yaa Muhammad li ma tuhar yaa ayyuhan nabi li ma tuhar yéen ñi gëm yàlla laa taj'alu du'a an-nabi baynakum ka du'a ba'dikum ba'da borom bi nee na yéen ñi yàlla bu leen def ni ngeen di woowante jërëjëf ay saa saaba ko kii comme ni kenn ki yéen di woowe keneen ki mukk jamais ndax màggal googu. loolu nag borom bi di ñu ci woo loolu ci mandargay sopp yonente bi alayhi salaam kon ash-Shaykh Ali Harazim Barrada radiyallahu anhu mu ne wa min alaamati mahabbatihi sallallahu alayhi wa sallam ta'zimuhu 'inda ko bu ñu ko tuddee fa ñu ko tudd konte woo konte woo dara yaa bay dane woon bi ci gën mag al iqtidaa bi xam nga loolu boo ko kontee ne benn wa isti'maal sunnatihi deux wa suluku tariqatihi trois wal i'tidaa bi hadihi wa siiratihi quatre wal wuquuf indama hadda lana cinq hein après nga teg ci la nga xam ne moom la doon wax ne wa min alaamati mahabbatihi ah, an yarda mudda'iha bima shara'ahu muy siis ah hatta la yajida fi nafsihi haraja ba pare mu ne wa min alaamati mahabbatihi ta'zimuhu kon muy set inda dhikri kon setango léegi huitième bi wa izhaarul xushu' wa izhaarul xushu' ak di feeñal wa izhaari beneen mandarga di feeñal al xusu mooy wal xudu' wal inkisaar ma'a samaa' ismihi fa kullu man ahabba shay'an xada'a lahu waaw bokk na ci ginnaaw màggal bu ñu ko tuddee huitième bi kon di feeñal sa toroxlu sa wàcce sa bopp sa damm boo déggee turu yonent bi alayhi sa salaam te te te yooyu borom shifa dina ci yu bari yu mel noonu rahimahullah ci salaf yi ni ñu meloon buñ mësoon dégg yonent bi alayhi salaatu salaam mais dañu naan tekk da ngay foog ne fii kay xanaa picc newatu fi da fii kenn ngi fi. ndax dañuy xam ne xadara yonent bi alayhi salaam lañ ne fu ñuy tudde turam fu ñuy tudde rawatina ay turam ak yi gën a rëy demal ci wa ahlul hadis da gis ñépp naan teg fu ñuy tudde yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax ñoom xam nañ laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti an-nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'dan an tuhbita a'maalakum wa antum laa tash'uruun waaw loolu waroon jox te suuratul Hujuraat yéen ñi gëm yàlla bu leen yëkkati seen kaddu yi muy féete kaw kaddu ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam te bu leen yëkkati ah di wax ca kaw ba tax yéen seen bos di suul waxam te lool muy dund mu ñàkk dund ci yam mooy dund gi ñu xamoon fépp fu ñuy waxe waxu yonent bi alayhi salaatu salaam ngay wax di waxtaan yaa ñii wayal yonent suñu borom ne gis nga li ngay risqué li ngeen di risqué mooy seen jëf yi ngeen mas a def ci lu baax yi ma effacé ko zéro demoon nga Makka ma effacé julli woon nga lu nekk ba nga amee dix ans nga commencé julli ba yaa ngi am cinquante ans nii nga ñëw fekk fu ñuy waxe waxu yonent bi saa di wax waxtaanu yonent bi saa saam ngay wax suñu borom la effacé zéro mur wooroon nga trente ans wa ngay woor Ramadan di woor ay bés yi lundi ak jeudi yonent bi saa saam ñu ay waxam nga nekk ci wet gi di wax ak woote téléphone ak kiiwa ka nàngama ka waxtaan suñu borom ne ma def ko zéro bu fi taxawati fenn naan mas ngaa julli mas ngaa woor mas ngaa dem mag des naa leen zéro loolu ngeen di risqué waxuñu ne ku ko def rek borom bi teg la ko def mais mooy loolu mooy li la tiim <laughs> te def gi ko def mën na tax borom bi déclenché lool sa kaw wa antum la tash'urun te li ci gën a mooy doo ko yëg xam nga ki yàqule yëg ni yàqule naa bu amee xel dina fexe réparer ko léegi waaw balaa muy diyee waaye ki nga xamante ne nii ki nga xamante ne nii moom ay mbiram daa yàqu te xamu moom la borom bi na waaw nga xamante ne nii ñoom seeni mbir dafa yàqu alladina dalla sa'yuhum fi lxayati ad-dunya wa hum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sun'a <laughs> suñu borom ne mooy gaa yi nga xam ne ñoom don la sànku na naax saay na sa'yuhum lépp lu ñu jëf borom bi am na ko fil xayaati dunya ci àddina bu jege gi te doyati wóob mais borom bi yëgalu leen ko mooy laa yashurun gi te du ñu yëg te ñoom yahsabuna ñu ngi yaakaar ne annahum gën a ñoom li ñu nekk tous les jours ko def yuhsinuna sun'a ñu ngi rafetal jëf alors que borom yàq na ko la bëgg def borom bi dara safatu ko ci bëgg du seen dara ñoom ñuy kër këri bés bu nekk di sonn di kii da ngay ji day ñëw ba diyee ñëw ci kanamu yàlla naan ko maa defoon lii borom bi na ko loo def déedéet lii lépp annulé woon naa ko waaw loolu nag zalika huwa al-xusraanul mubiin wallahi loolu mooy perte gi bu leer gi di rëy nga xam ne amatoo échappatoire amatoo dellu waaw amatul delluwaat àddina bi uti dara kon gis nga kon borom bi ni mu màggale bëgg tamit mag ku màggal yonent bi alayhi salaam ba kàddoom ngay wax muy féete kaw kàddoom rek borom bi ci boppam ne sama jaam yow nga looy risqué ma effacer lépp loo masa def ci lu baax soxlaatuma ci dara bul taxawati fenn naan man yàlla defal naa ko lii parce que sama jaam bi ma ne du ngeen ma sopp am sama du ma leen sopp lu dul ngeen sopp ko topp ko moom lañ doon wax ay waxam nga nekk fa di waxtaan naan dañoo gëj gise ça fait l'occasion wal iyaazu billah si la porte est grandement ouverte sortez ngeen génn buntu bi yaatu na génn ngeen nekk fa ñuy tudd waxu yonent bi sallallahu alayhi di waxtaan moo tax jàngalekat yi rawatina conférenciers yi en général ñi nga xam ne xam-xamaleen ñor loolu du leen dal lu bari lu dul ab nouveau bu fa ñëwee koo xam ne xamul lu mu def wala ñoo xam ne parce que bu dee kenn la bu ñëwee di wax kenn na koy wan ne ah def ko signe mu noppi mais bu dee ñu bari lañ wala ñaar toog nee te xamuñ nit demee ñoom mën nañoo indi polémique yooyu moo tax ñi ñi ñi miin xam-xam xam ñi loolu du leen yomba dal mais attention. allah allah ci les conférenciers waaw les gàmmukat ci bërëbu gàmmu yeeg conférenciers yi naan dañ koy tuddee màggal ak yu mel noonu di fa wax waxu yoreen ci bare saa saa nit ña nekk fa di wax nga gis ñu naan ministre la mu toog fee di waxtaan ak sëriñ bi te kiy jàngalee oustaz bi leen bi leen di di jàngal ah, euh, euh, di wax waxu yoreen ci bare saa bu ñu nii toog di wax ministre bi di waxtaan ak xalifa bi wala di waxtaan ak sëriñ bi wal iyaadu billah yaakaar nga ne kooku mat na li mu doon loolu signe la muy wane ne kii matul li mu doon ak ku man di doon nag waaw ñuy wax waxu yonent bari saa saa muy waxtaan ak monsieur le gouverneur <laughs> wala monsieur le préfet <laughs> waaw kooku moom simmil sa raxasal say loxo ci ànd nga ngay ànd ak moom te ne kii fii lii la ko waxu yonent bi alayhi salaam jaral waaw jaral mooy jaralu ko dara terew ko waxtaan waaw <laughs> moo tax ñooñ ñoo ci war a gën a attention ñoo ci war a gën a a faire attention ñooñu nit ñooñu ci conférenciers yi façon yooyu waaw di bàyyiloo xel nit ñi ci loolu waaw di bàyyiloo nit nit ñi xel ci loolee ci gravité bi nekk noonu moo tax bu ñu ko xamoon danger boobu rek boo ko mënu da assurer jar na ne man nag manuma leen manumaa waxtaan ci waxtaan yu mel noonu non non bu dee xam nga ne ñoo waxtaanu diine bu amee gars dañuy waxtaan mooy bi noppi leen waay ak déglu may leen waay déglu kiy waxtaan mbokk yi ragal leen yàlla nañu déglu ah wala moom ñu tas ko ñibbi bopp nit ñi am nañu yitte de yu mel noonu nga koy dégg saa su ne ci conférence yeeg gàmmu yeeg màggalee fu ne fekk gaa yi manuñoo respecté yi yow neel man manuma ko bala ma fee mën a ñëw di wax dara te manu ngeen ma waxtaanloo ci diine lu dul alquran lay doon ak sunna waaw comme que nit ñi parewuñ ngir dégg loolu man manumaa ñëw di engagé sama responsabilité sinon bu ma ñëwee affaire yi gars yi ñuy wax kiiwul man damay jël samay bagage def que deux minutes laa fi def wala trois minutes affaire bi deux heures de temps la waroon a durer ça moo yem ak man yooyu dañ cee war a taxaw xam ne du du du affaire yu ndaw de te loolu ngay wax man nga ko def gars yi mere la sa waay dafa sévère quoi usa diw non jé sa waay dafa tàng diine lii lan moo ci ne mais gis nga ñoom ñoon bés bu ñu deewee wallahi dañu ay sant képp ku leen doon bàyyi laisser aller ñu doon waxtaan ak a def dañu koy mere mere yoo xam ne ni kii moo ñu dugal kii moo ñu dugal mais pourquoi waxuñu ko woon pourquoi waxuñu woon ne waruñu woon a wax ñu ngi nii léegi di liñ defoon ñu baax liñ yàqu na te yëgunu ko alors que moom xamul na ko borom bi ak ah, tegaw moom nga xuloo yëre daalika taxaasum lii mooy xëccoo li di yow man diin bésub diine bu bésub atte ba waaw kon nag nañ def attention bu baax kon bokk na mu ne wa min alaamati mahabbatihi ta'zimuhu 'inda dhikrihi wa izhaaru khushu' di wane sa toro wal xudoo sa wàcc sa bopp wal inkisaa ak damm ma'a samaa'i ismi boo déggee tur yonente bi alayhi salaatu wassalaam nga xam ne kii nga dégg turam ginnaaw allah ak asmaullahi alxusna mooy ki gën mag kii mooy bindeefu yàlla mi gën mag te bi ma bëgg am ngir ma manuma koo am lu dul ci kii kon nag kooku bu ko déggee turam day am lu muy def ci man loo xam ne leneen turu keneen manu koo def waaw moo tax ñenn ñi même bu dee ne du lu gën mat bu ñu déggee yonent bari saa saa dañuy transe mais loolu gënu la mat li gën a mat mooy ñi nga xam ne dañuy anwaar yooyu rëy bëgg yooyu dañ koy canaliser seen biir mu yokk leen ak xushu ak xudu ak mahabba lillahi wa li rasulih waaw sallallahu alayhi <laughs> mu ne ndax fa kullu man ahabba shay'an xadaa ku bëgg dara da ngay wàcc ngir moom waaw doo diis diis loog rëy rëy loog ak euh, di jaay bul faale buñ ko tuddee mel ni yow yëngalu la doo mel noonu de waaw waaw mu ne wa min alaamati mahabbati neuf Cheikh Ali Harazim Barrada radiyallahu anhu mu ne te bokk na ci mandargaay sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kasratu shawq ila liqaa'ihi mooy bari ak soppu goy am ci bëgg di dajit yonent bi alayhi salaatu wassalaam da ngay takk sa xol bi takk saa su ne ngir bëgg daje ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw inna al muhibba liman yahwaahu zawwaaru waaw gis nga ci sopp xamu sopp day bari lool lu mu koy ziyaare waaw waaw waaw ah day bari lu koy seeti di ko ziyaare yi ah di tout le temps loolu objectifam lay doon ay waay nan laay demee ci sama dëkk soppe ba alayhi salaatu wassalaam madinatul munawwara waaw ndax zur man hawayt aw zur man tuhib wa in shattat bika daaru wa haala min duunihi hajbun wa astaaru laa yamna'annaka bu'dun an ziyaaratihi inna al-muhibba liman yahwaahu zawwaaru waaw ah. waaw zur man hawayt ziyaareel ka nga xam ne moom nga sopp waaw ziyaareel ka nga sopp même bu dee ne kër ya ngeen nekk ya ngeen dëkk dafa même bu dee dafa di fa nga nekk fa nekk dafa soree waaw mu dox seen diggante ay distance yu sori waaw waaw ay ay barrières yu sori lu bari laa yamna'annaka ngallaawaay bu mu tere bu'dun sori min ziyaaratihi ki dem di ko ziyaare ndax innal muhibba liman yahwaahu kamu sopp zawaaru day nekk di ko siyaare jëlu <laughs> bon loolu mooy ak cofeel al cofeel al al xaqiqi de waaw boo demee al-Uhud al al-Khadim indi waaw euh, euh, lu xasida lu xasida commencé waaw ko foofu waaw indiwaat na fa wax ji <laughs> waaw mu ngi noonu moom zur man tuhibbu la wax wa in shattat bika ad-dar waaye ni wax sànq loolu boo demee al imam ash-Sha'rani di nga fa fekk foofee radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma waaw waaw oh. kon bokk di takk ak cofeel ila liqaa'i ngir dem dajeek moom alayhi salaatu wassalaam waaw te taaba tayba dëkk bu teey ba is ndax kullu habibin ash-shaykh ali harazim barrad radiyallahu anhu ndax képp ku soppkat yuhibbu liqaa'a habibihi day sopp lool bëgg dajeek kam sopp fii ma ne ko ñu fi may ab soxna saay tey la alxeyri ji ne kër nga nekk Brest fu nga ca kaw nooru pa- euh, France ca côté ndoxam Angleterre mu nekk Nice ca frontière ak Italie wallahi alxeyri ji jub buñ la nee saay bu woowee ne la noo man nag damaa bëgg nag suba fekk yow amoon tam lu la dee damaa bëgg nag on va passer une soirée ensemble saay du xaar sax ñu wax ko gis nga distance bu rëy boobu nga xam ne bés bu ko mos a wax ah, a naa kii rek naa yóbbante rek ndax xam nga bu yaa denoo seetal tamit moom Paris rek ko wax mu naan presque ba Paris xam nga dafa sori ko ak liggéey beeg yooyu waaye bañ ko nee alxëyri ñu jóg na te boo ko dox ah, kenn ko dox moom la <laughs> moom kay. waxuma la train train daa yéex TGV li muy gaaw gaaw yéex na isi jat lay lay làmb sawaay bu ko laajee cinq cent euros aller simple sawaay dina def ndax mu ngi takk def dajeeg soxnaam ki nga xam ne mooy soppeem ki ñu ko may te expérimenté bu ko da koo nob dong ñu may ko waaw gis nga distance bi avion bi def lu mu gaaw gaaw sawaay day xeeb day jàpp ne pilote yi dañuy saboter quoi bu ñëwee ci avion bi enregistrement bi xaw a yéex ma non c'est xoolal kii moom di dóori ñëw fii mu ne ni ñu tàngeel quoi non sooy yàlla ñuy kii après ñu ne monsieur monsieur Alexandre Dumont monsieur Alexandre et monsieur Robin Dickinson on vous attend porte Mangam parce pour la pour l'embarcation on attend que vous. sa waay mer bu ko gisee muy ñëw nag mais da koy ñëpp ñëpp ko xam pool mais soo lu muy lu muy xollee di diiq lu tax dafa takk mer ci fa mu jëm ka mu jëm ñun nag képp koo xam ne moom yonent bale saas am nga lii moom lii moom c'est facile ku nekk ci ñun xam nga lii te bañ ci àggee xam nga ni mu demee waaw <laughs> waaw rang rangu ñooro bi sonal lu tax ba ngay seeti sa soppe soral la yëgoo ko sax waaw <laughs> oto bi këñëng këñëng dugg ci ay pax génn kii di njuuyoo yooyu yëpp yow sa sa yaram yëngu lu tax parce que ah je je serai accueilli par madame waaw waaw te moom lay xaar dóor ni kii yaraale sa bouquet de fleurs euh, <laughs> yow loolu yëpp da koy def ndax takk ngir ci nga bëgg a gisi yow nag ma waxuma la lool de mais lu mel noonu waxuma lu mel noonu yow léegi buñ nee rasulullah sallallahu alayhi wasallam moom saa yi saa yi <laughs> amoo benn projet ziyaar yi ci Medina ci te yaa ngi dem ay Dubaay yi wala Qatar la woon ni seetaani coupe du monde <laughs> jaral na la ko nga bàyyi poser ay jour ngeen ah c'est le Sénégal qui joue en plus Qatar c'est pas compliqué comme les Russes et tout <laughs> jël poser dem mu jaral la foofu nga dem ngir lan. nee nga pour supporter les les les les lions de la terre waaw ah. suba nga dem seeti keneen yor sa avion rek di wër di paas rek di dem sa train bi kii waaye kanta di nga wër fépp ba def tuuru Medina wër Medina jaar Qatar ñu naan déet mu ne Jordanie sax am na kii dem fa ñu naan déet mu dem Yaman gam nga loolu boo ko dem Égypte mooy looloo wër ndomb Médina fu nekk mën na faa dem waaye projet Kanta Médina bokku bu demee bay aj sax ñeme naa dem aji ba ñëw mais mais jàppul ne bon gaawul quoi bokkul ci aji quoi jaar Médine non c'est que j'avais pas temps quoi j'avais que quatre jours il fallait que je me dépêche a y a, a les, euh, le patron m'attendait voilà les commandes voilà il fallait euh, moi que je me je suis allé je je je mon agent voilà voilà euh, express et après j'ai pas pu c'est dommage c'est dommage vraiment je voulais je voulais dama saa yi tu ne voulais pas arrêter sa français yi ngay wax te nga wax lu wolofu kat barma yi nga man yi nga miin sa waay ma ne boo wuroo woon bi nga ko attention waaw nit ki ka mu sopp loolu nag euh, entre parenthèses waxuñ ne voilà ah, léegi képp ku dem Makka ba dem jaaroo ci Médina dañ lay ŋàññi non dañu ne loolu ginu la mat te bu boobaa yow itam te fekk ma soo def te tamit loolu mooy yow nekkul sax sa sa projet waaw waaw <laughs> nekkul sa projet waaw say affaire même bu dee yàlla may na la ko nga man ko xoola yonent may saa saam la waxoon Seydina Bilal ci gént <laughs> Seydina Bilal dafa gént am Seydina Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu Sham la ne woon bi mu nekkee Sham ndax ginnaaw bi yonent may saa génne àddina ne woon dootul noddati dootul nekk fii day dem ci xare yi naañ ndigal Seyna Abu Bakar mu bàyyi ko mu dem fa ñuy ubbee fa ñuy dugal l'islam ak yooyu mu ànd ak ñoom Seyna Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah ñoom Seyna Mu'adh ibn Jabal dem Sham radiyallahu ta'ala anhuma mu tëdd benn bés di nelaw gis Yonent mi alayhi salaam ci gént mu ne ko waa Bilaal Bilaal bàyyi nga ñu de hein rek mu jóg ci saasi la entreprendre na Medina la jëm non day dem ziyaara yonent bi alayhi salaatu salaam jour popop dafa ñëw mooy jour ba al-Hasan gis ko ak al hasan ibn Ali radiyallahu anhu seen baay a Ali ibn Abi Talib jamonoy Seydina Umar la woon ñu ñaan ko ne ko nag di nga ñu noddal nag waaw dañoo bëgg nag nga noddal Bilaal dañ la koo ñaan noddal <laughs> ci ja ci jumaay yonent mi alayhi salaam jàkkaay yonent mi alayhi salaam mais bi Seydina Bilaal noddee keroog Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar gaay dégg ko Medina ñépp jóg ne mu fàttali leen branché leen ci jamono yonent bi alayhi salaam direct ñépp jóg ñëw ci jàkk ji mais yonent bi dafa ñëwaat Bilaal ah fépp fees del ñépp di jooy Allahu akbar lan la gis yonent bi wax ko waa Bilaal yow dañ ñoo bàyyi ci saa si néewul ndax mu doon non xam naa non loolu je vais le faire quand même du tee pro li ma nar def suba du ko teree def <laughs> ci saa si la bàyyi lépp def waaw bu dundal ak loolu voyage boobu mu dundal nit ñi branché wat leen ci leen tubaab yi saa saa di jooy Allah waaw muy loolu da am. sa xol bi day takk ci di bëgg di dajeek yonent bi alayhi salaatu wassalaam allah